at-taasi'i ashara ba'da al-mi'a wa an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man jarra thawbahu khuyalaa lam yanzur Allahu ta'ala ilayhi yawma al-qiyaamah faqaala Abu Bakr radiyallahu anhu yaa rasuulallah inna izaari yastarxii illaa an atacaahada faqaala lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innaka lasta mimman yafcaluhu xuyalaa rawaahu al-buxaariyu rahimahullah wa rawaa muslimu rahimahu llahu ba'dahu kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala mu ñëw di e, continuer fi ñu yemoon ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi nga xam ne mooy lañu génn ñu gisoon xadiis bu njëkk bi di xadiisu sayyidatu asmaa muy hadith 790 mu ne woon an Asmaa binti Yaziid al-Ansaariya radiyallahu anha annaha qaalat kaana kummu qamiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila ar-rusul kon mu teg ci hadith bii de hadith numéro 791 mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci Sayyidina Ibn Umar ci chapitre bi ñu nekk muy cent dix-neuf baabu sifatu tuulil qamis wal kummi wal izar wa tarafil imamati wa tahrimi isbali shay'in min dhalika ala sabilil khuyala wa karahatihi min ghayri khuyala kon nag mu ne wa an ibni umara mu ngi jële ci doomi umar ji muy kan abdallah radiyallahu anhuma anna nabiyya ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala nee na man képp koo xam ne jarra buubal nga def nga muy traîner ah saw ba woo yéeréem lambaayam la mu sol loolu nag façon yéere yépp ci yem nag waaw xuyalaa ah te ba mu koy buubal li tax mu koy def mooy puukaréew rëy rëylu lam yanzur allahu ilayhi yawm alqiyaama borom bi du ko xool xoolug yërmande bésub taxawaay ba nee na bi mu waxee lii fa qaala abu bakrin radiyallahu anhu sayna abu bakrin radiyallahu anhu ne ya rasulallah ah yow ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam inna izaari man de sama làmbaayu suuf yastarxi ah day day day day day day wàcc de illaa ludul an ataahadahu ludul ma ma ma ma dab dabaatal ko daal di koy euh, waxtu daal di koy téewaat waaw mooy man damay takk sama ndigg waaye bu may dox bu ma deful attention rek affaire bi day wàcc mu wàccee nag sama xel dem ci rek dama koy yëkkatiwaat waaw loolu la naan ataahad illaa mooy yastarxi illaa an ataahadahu fa qaala lahu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka yow dëgg-dëgg Abu Bakr lasta mimman yaf'aluhu xuyala bokkoo ci ñi nga xam ne dañ koy def ngir rëy rëylu mooy ko yow taxoo may wax <laughs> rawahu al-Bukhari yu mu ne lii de al imam al-Bukhari yu di Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah moo ko solo mu ne wa rawaa muslimun mu ne kanta imam Muslim solo na ba'dahu lenn ci hadis bi mais palib léegi kon laaj bu njëkk bi mooy ara est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet al seen al imaamu avant ñoom sax eh, eh, mooy eh, imaamu Maalik indi na ko ci Muwatta kitaabul jaami' baabu ma jaa fi isbaali rajuli thawba imaamu Ahmad ibnu Muhammad indi na ko ci musnadu Abdullah ibnu Umar radi mus Abdullah ibnu Umar nako noon al imaamu Abu Dawud as-Sijistani solo na ko nako noon al imaamu Tirmidhi ak an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja rawahu al-jamaa kon al imaamu léegi nag al imaamu al Bukhari rahimahullah andi <coughs> na ko ci buntu yu bari andi na ko ci e, kitaabul libaas baabun man jarra izaarahu min ghayri khuyala indi na ko foofu waaye indi na ko ci lu jiitu woon kitaabu fadaa'ili ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabun kon ak feneen kitaabu libaas baabu qawlillahi ta'aala qul man harrama ziinata allahi allati axraja allati axraja li'ibaadihi mooy saar boobu su aaya boobu nekk suuratul euh, a'raaf waaye indi na ko ci kitaabul libaas baabu man jarra thawbahu min al xuyala indi na ko kon fu bari moom al imaam al buxaari ah, léegi nag buñ jëlee kitaabul libaas baabu man jarra izaarahu min ghayri xuyala mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus mu ne ki ñu nettali <laughs> ma Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi Abu Abdillah al-Yarbu'i al-Kufi ah, muy shaykhul islam selon imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Zuhayr mu nekk ñu nettal mooy Zuhayr du Zuhayr ibn Mu'awiya Abu Khaysama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Musa ibn Uqba Zuhayr mu nekk ñu nottal mooy Muusaa ibn Uqba di Muusaa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashi al Abu Muhammad al-Madani mooy e, bokk ci sëriñu waa ashaabu hmm, e, as moom mi e, moo gën a dëgër sax imaam Ishaq Ah, ay mbokk lañ woon nag ñoo nekkoon Medina ñoom imaam Ibn Ishaq après dafa dem Iraq waaye moom mii moom la imaamu Malik doon wax naan képp ku bëgg a jàng maghazi rasulillah alayhi salatu wassalam fa alayhi bi maghazi Musa ibn Uqba fa innahu thiqa waaw doon dénkaane ne ah, ku bëgg daal jàng li nga xam ne mooy siiraay yonent bi alayhi salatu wassalam man ne maa ngi lay dénk maghazi Musa ibn Uqba yi ndax moom kat ko wóor la waaw waaw <laughs> walla alayka bi maghazi ar-rajul as-salih Musa ibn bi da ko doon ñu bari am boo xam ne am kum doon dénk mu maa ngi dénk boo bëggee jàng siira yonent bi alayhi salaam xarem yeeg jaar jaaram yeeg dundam góor gu baax ga ci góor gu baax nga def bi Muusaa ibn Uqba fa innaha asahhul maghazi waaw waaw kon mu ngi noonu mu ngi noonu waaw léegi imaam eh, Ahmad ginnaaw gi loolu loolu wax alaykum bi maghazi Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa ah mu ne maa ngi leen di dénk ki nga xam ne mooy maghazi Muusaa ibn Uqba moom kat daa ne woon koo xamante ne ku wóor la moo nekk nii muy Muusaa ibn Uqba an Saalim ibn Abdillah moo ko jëlee ci Saalim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jamii' Abu Umar ñu ne Abu Abdillah ñu ne Abu Ubaydillah al-Qurashi al-Adawi al-Madani rahmatullahi ala al-jamii' an abiihi moo ko jëlee ci baayam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza radiyallahu anhu ma an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man jarra thawbahu khuyalaa alam yanzur allahu ilayhi yawm alqiyama qaala abu bakr ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam inna ahada shiqqi shiqqay izari waaw dana ko ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kat bi mu waxee lii alhamdulillah benn ci sama wàllu izaar bi làmbaay suuf bi benn ci wet yi yastarxi day day day day day may rëcc di wadd illaa lul an ataahada zalika minhu mag gaaw di ko wat bu baax waaw bu waddee rek ma yëkkatiwaat waaw parce que Seydina Abu Bakar li ko waral mooy dafa Seydina Abu Bakar dafa nekkoon ku naan ku ku mees voilà mooy koo xam dafa sewoon waaw amul woon yaram noonu moo taxoon bu takkoon euh, kiiwam izaaram izaar bi di ko rëcc waaw waaw ndax li nga xamante ne mooy li naxaafati jismi abi bakrin comme ni ko al borom alxafiz eh, ahmad ibn ali al asqalaniyu al imam ibn hajar rahimahullah daal di waxe voilà <laughs> waaw waaw ndax sayyidatu Aisha am na ci riwaaya boo xamante ne imam ibn Sa'd moo ko solo mu jaar ci Talha ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' mu jële sayyidatu Aisha mu ne sayyidina Abu Bakr daa nekkoon koo xam ne Euh, mooy dafa tuuti woon dafa sewoon dafa sewoon voilà daanaka laa yatamassaku izaaru mooy kii làmbaayam bi daanaka doonul woon taxaw doonu ko woon bu ko takkee it mooy de mu buy dox mu waddaat waaw kon nag mu ngi noonee yastarxiyaanu xuqwayhi ah kon nag mu ngi noonoon mu ne kon nag mu ngi noon <laughs> moo tax euh, euh, Qays ibn Abi Hazim mu ne man dugg naa ci Abu Bakr wa kaana rajulan nahifa <laughs> Qaysun ma lahu nadhiru <laughs> mu ne euh, mu ne man de dugg naa ci Seydina Abu Bakar xam nga moom mii muxadram la daa ñëwoon ngir fekk ci gis ci Yonent bi alayhi salaam waaye mu ñëw fekk mu tàgge ko ne ko Yonent bi alayhi salaam kat Euh, euh, génn na li nga xam ne mooy daaru dunya allah allah allah allah allahu akbar allah moo tax moom dafa ñëw euh, ki mu fa fekk mooy saydna Abu Bakar radiyallahu taala anhu wa ardah moom la boroom xam-xam yi naan mooy kenn ki nga xamante ne nii moom moo jële ci al ashara al mubashirina min al janna juróom fukki ñi nga xam ne ñoom la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daldi e, bégal ci benn jataay e, aljana moom mooy kenn koo xam ne jële ci ñoom ñépp e, mooy qaysun mi nga xam ne maalahu naziru mu ne dugg ci na Abu fekk mu nekk nit koo xam ne ku ku sew la kon looloo taxoon eh, ci yoon doon wadd voilà kon nag mu ne ah, inna ahada shiqqay izari yastarxi illa an ataahada zalika minhu lu dul ma dab ko daa koy eh, téyewaat waaw xëccaat ko hmm? bu dee ne man bu ma amee benn inattention rek mu wadd waaw waaw léeg-léeg mu wadd tout le temps da ko doon téye mais léeg-léeg mu xaw a bàyyi bu xawee kii rek affaire bi daal di wàcc waaw bu wala bu yëngatoo wala dara mu wadd te du ko tey waaw waaw kon nag mu ngi noonu le te saa bu defee noonu rek mu gaaw xiccaat ko daal di koy takkaat waaye buy doxaat rek affaire bi defaat noonu léegi nag euh, mu ne ko fii illa an ta'ahada zalika minhu yidoo ta'ahadahu comme ci Riyad bi fee mu ne fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam lasta min man yasna'u xuyala nii la ko al imaamu al Buxaari ci côté bii nii bunt bi fii mu ko indi fii nii ci bërëb bi noonu la ko indee mu ne nag kanta mu ne war a waa muslimun ba'da imaam muslim soroona lenn li lenn lool moom leen di ci hadis vingt quatre-vingt-cinq muy euh, euh, deux mille quatre-vingt-cinq foofale euh, moom al imaam muslim ci kitaabul libaas wa zina mooy côté bi Seydina Abu Bakar bi wax loolu imaamu muslim indiwu ko voilà loolu la lay wax noonu kon foofu al imaamu muslim mu ne haddathana yahya ibn yahya mu ne kitaabul libaasi la wa ziina baabu tahrimi jarri thawbi xuyala mu ne haddathana yahya ibn yahya mu nekk ñu nettali mooy yahya ibn yahya ibn bakr ibn abdirrahman ibn yahya ibn hamad at-tamimi al-hanzali abu zakariya muy an-Naysaburi rayhanatu Naysabur rahimahullahu ta'ala qala mu ne qara'tu ala malikin jàng naa ci Malik waxoon nañ la imaamu Malik bokk na ci ñu solo hadis bi indi na ko ci Muwatta muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu dar al-hijrati borom ngir mi radiyallahu anhu an Naafi' boo ko jëlee ci sëriñam di Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah rahimahullah wa Abdullah ibn Dinar ci ñaari sëriñam la ko jëlee ak Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi Abu Abdirrahman al-Makki al-Madani al-Madani al-Madani al-Madani muy Abdullah ibn Dinar mu siiw mi ci moom la ko jële tamit moo ci ñaari sëriñam ak beneen mu ne ñetteelu sëriñam imam Maalik wa Zayd ibn Aslam ak Zayd ibn Aslam al-Qurashi Abu Usama nga xam ne baayam moo doon Aslam booy Seydina Omar boobu lekk ko doon liggéeyal muy Aslam wa kulluhum mu ne nag eh, eh, ñoom ñépp sama sëriñ yi Naafi' Abdallah ibn Dinar Zayd ibn Aslam kulluhum yukhbiruhu an ibn Umar ku nekk ci ñoom di nettal imaamu Maalik di ko xabaare jële ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi la yanzuru allahu ila man jarra thawbahu xuyala kon ñu ni nii eh, loolu lu am am solo la léegi kon nag ginnaaw biñ gisee taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des waaw <coughs> ana lëkkaale bi mu am ak suñu buntu bi mooy waxoon nañ la ne euh, euh, euh, ci jotaay bi ñu génn que ne hadith bi dañ koo traité woon ca hadith numéro six cent six cent seize ak six cent dix-huit waaw masala yi taxawoon nañ ci bu baax yaatal ko wax la waxu côté ñaari ñaari wàll yépp ñi jàpp ci zahiru hadith bi que ne lii nii moom comme ñoom imaamu Ibn Abdul Bar te mooy jumhurul ulama ñoom imaamu Nawawi ñoom imaamu Shawkaani ci ñu mujj ñi ak ñeneen ak ñeneen dañoo ne affaire bii nii lenn la mooy lii yàllay tere moo tax imaamu Nawawi daal li yoneen saa salaam di wax ne tëkku gi eh, eh, eh, mooy ki koy def ngir réy réylu moo tax imaamu Nawawi rahimahullah gis nga ni mu tuddee buntam waaw baabu sifati tuulil qamis wal kummi wal izar wa tarafil imamati wa tahrimi haram isbali shay'in min dhalika ala sabilil khuyala xaraamal di buubal lépp ci yii moo xam xamiisi la wala maashi la ah wala làmbaayi suufi la walla catu euh, kaala yi la di ci buubal dara ci yoonu bu dee ci kaw li tax nit ki du ko def ci kaw yoonu rëy rëylu wa karaahati yi dañ ko sib nag min gayri xuyalaa ci lu dul xuyalaa moo tax al imaam an-Nawawi indi xadiis bi nii ngir wanne eh, mu njëkkandib hadis ne la yonent bi alai saatu salaam mi nga xam ne mooy modèle bi nag moom lii lépp doonu koon def waaw moom xamisam kaana kummu xamisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rusul waaw ci wàllu manche ca fa ñuy takk wala wala euh, waaw foofu la doon yem waaye nag képp koo xam ne nag da ngay buubal dara ci moo xam xamis la boo xam ne ca suuf wala manche yi ca muy dépassé baaraamu loxo yi di dem wala kaala yi di dem ca gannaaw kooku loolu mu def bu dee ne da koo def ngir rëy rëy xaraam na man imaamu Nawawi loolu laa jàpp bu dee nag waa ji defu ko ngir xaraam lu ndax ndax rëy rëy bu boobaa danu koo sit ndax bàyyi na fi li nga xam ne mooy hadiyu rasulillah alayhi salatu wassalam di doxalinam def leneen même bu dee ne du du du rëy rëyloo tax loolu moo tax ñàkk rëy rëyloo gee tax ñu sit ko waaw moo tax boog xaraamul waaye lu fekk mu def ko même bu dee ne rëy rëylowul daa wuteeg li yonent bay saa saam def loolu moo tax mu ñu sit ko waaw duñ ko yóbbu ci xaraam parce que yonent bay saa saam moo teg charte ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla dul xool man ka nga xam ne jarra sawbahu xuyala lam yanzurillahu ilayhi yawm alqiyama boroom bi du ko xool bésub pénc bésub yërmande bi mu waxee lool sayna Abu Bakar radiyallahu anhu daal di ne ah yonent bay saa saam kanta man wax ko moom li nga xamante ne mooy problème bi muy am ak lambaayu suufam waaw ni nga xam ne moom da koy takk de da koy téye de di ko takk di ci bàyyi xel lool waaye bu ci bàyyiwul xel rek inattention bu ndaw rek affaire bi day wadda day day day laal su day day day jàll di wàll laal suuf rek mu xëccaat ko bu ci xelam mu xëccaat yeneen may saat ne ko yow bokkoo ci ñu koy def ngir rëy rëy lii mooy dalil bi gën a rëy bu ñoom <laughs> ñoom imaamu Nawawi ak waa jumhur tax ñu ne waaye ma lii leer na waxoon nañ la li imaamu Shawkaani wax te waaye lii dafa leer nañ que moom ah ma xaas la quoi waaw man jarra sawbahu xuyalaa ah loolu dafa leer mooy ñi koy réeréelu yeneen yi nga xam ne yemul ci ak siwul ci xuyalaa gi kon xuyalaa bii mu ne réeréeloo tax ak maxi la loolu moo tax loolu lañu yeneen tubay saasaan di wax kon li lëbu fële ah ah moom li ko li ko particularisé wan ñu ne ah lii la muqayyad ko taqyid ko mooy xuyalaa waaw te loolu da am solo waaw ndax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu da ko doon dal te pourtant ba mu waxee yonent bay saa saam wax ko taawam dana ko yow defoo ko ci bokkoo ci ñi nga xam dañ koy def ngir rëy rëylu yonent bay saa saam na ko yow bokkoo ci kon loolu mooy bokkoo ci ndax defoo ko ngir rëy rëylu ñu ne kon loolu la kon kay problème bi mooy ci koy def ngir rëy rëylu kon nag képp ku ko deful moo tax imaamu Nawawi nii rahimahullahu taala mu ne affaire bi lenn la kon bu boobaa koo xamante ne nii daal da buubal yii képp koo xam ne da ngay buubal yii nii bu dee ne da nga koo tey moom day nekk tahrim waaw kon mu ngi noonu kon nag moo tax hadith yi muy indi après <laughs> après hadith bi muy indi bii bi ci teguwaat bu Seydina Abu Hurayra bi ndax day indi boo xam indiwaat beneen haditham mu ne hadith boobu leen lay wax quoi ma asfalal minal kambayni minal izari fa finna mu ne loolu kon fal muraadu biha ma kaana lil xuyala mooy li nga xam ne ka nga xam ne da koy def wala ña nga xam ne dañ koy def ngir puukarewu lool la waaw loolu la fa wajaba hamluhu ala al muqayyad kon <laughs> fa innahu mutlaq hadis bële maa tahtal ka'bayni fa fi naar loolu dafa jooyu comme que wan nañu ne nag ngir mi mooy ka nga xam ne moom la boroom bi dul xool bés mooy ki nga xam bésu pénc mooy ka nga xam ne da koy buubal parce que ngir rëy rëylu puukarewu mu ne kon loolu dañ koy yen ah loolu nga xam ne mutlaq la woon bële Ah ci man ma asfalal ka'bayni fa fin naar yi leeral ñu mooy ci koy def ngir fu ko réew mooy hadith ibn Umar bi radiyallahu anhuma léegi nag loolu <coughs> yàgg nañ cee taxaw taxawoon nañ ci booba bañ ci àggee eh, eh, eh, waxoon ci liñ ci doon wax ci masala yooyu da ngay delluwaat foofu waaye hadith yi bokk na leneen loo xam ne moom lañ ciy jànge mooy que mbir yi kon innamal a'malu binniyaat waaw <laughs> waaw mooy mbiru nit ñi day soppeeku comme l'imam al-hafiz ibn hajar wax wa fi al-hadith i'tibaru ahwal al-ashkhas fi al-ahkam bi ikhtilafiha waaw mu ne dañ ciy jàng tamit léeg-léeg mbir yi di bàyyi xel xaalu nit ñi ci atte yi ci ni nga xam ne noonu la ñu wutee parce que atte bi bi yonent bay saat saam ne borom bi du xool kuy buubal yéreem xuyalaa Seydina Aboubacar da ne man nag mooy ah man de lii mooy defu ko ngir lool kon kooku ak ki koy def puukarewu ki ko dul def puukarewu euh, ñoom ñu ne kon lool dañ ciy gise ñu en tout cas waa jumhuur que ne lool kon bokkul waaye waxoon nañ la ne vision boobu euh, euh, ñoom imaamu Ibn Abdul Bar ñoom imaamu Nawawi yog waa jumhuur wax ak al imaam Shawkaani ci lu mujj loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar bañ ko njëkkee gis te six cent seize waxoon nañ la la nga xam ne moom la traité woon masala bi que wax ñi nga xam ne côté bi nga xam ne dañ ne mukk déedéet xuyalaa bi daa gën a garaaw kese waaw képp koy buubal ku ne tàbbi nga ci xaram xuyalaa bi nag daa gën a tee garaaw waaw daa gën a garaaw képp waaw daa nekkati moom problème faw faw ko problème kese waaye mooy tekkiwul ne man bu ma ko defee parce que rëy rëylu ma ta waxoon nañ la ko bii passé li al al al al al faqih al maliki al imam ibn abdil euh, euh, al imam euh, ibn al arabi al maliki al andalusi waxoon que ne kenn amul kenn koo xam ne am na droit koo xam ne yow tereet yonent bay saa saam dal na sa kaw ba mooy yaa ngi buubal ba pare nga naan man defuma ko ngir loolu waaw non ci boobu loolu ñu tere noonu man lay sa fii quoi man waxul ak man mu ne loolu ci boppam wax alhamdulillah alhamdulillah wax da nga xam ne moom nga taxaw ne yow loolu concerné wu ma man waxuma loolu ci boppam mooy wane ne yow loolu yow la dal waaw kon nag affaire bi loolu la quoi <laughs> loolu kon gisoon nañ ñaari vision yooyu ak li imaamu Shawkaani ci an nay li ñëw daal di balayer d'un revers de main ne looy lii imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne booy ñi nga xam dañ ne dafa joyu waaw xuyalaa nag daa gën a kese ak waxu ñoom imaam Ibn al-Hafiz Ibn Abd al-Barr non al-Hafiz euh, ci al al imaam al-Faqih al-Maliki Ibn al-Arabi mu ne waay loolu lépp waay wax ñoom yu Nawawi Nawawi wax loolu mooy dëggal ko waaw tax ci loolu la ñuy mën a dajalee xadiis ci quoi waaw kon nag mu ngi noonu mooy mbir mi lenn la waaw dañ koo sartal euh, xuyalaa maxi la léegi nag képp ko def ngir loolu loolu la képp koo xamante ne nii nag yow da ngay buubal te réy du taxul te loolu mu ne xam nañ ne am na ñoo xam ne nag leen di gis ñuy buubal te loolu wax dëgg yàlla réy réy lu taxul ñu koy def voilà kon nag ñooñ taxul ñuy wax ñi tax ñuy wax mooy lee waaye moom loolu tamit bi mu ko waxee bon boroom awnul maw <laughs> awnul maabud <laughs> sharh sunan abi daawud moom bi mu ëndee ba muy sharh hadith bi wax yooyu yëpp ëndaale waxu as imaam ash-Shawkaani bi à la fin dane wa huwa qawlun da'if imaamu Nawawi kii ash mu wax di dëggal waxu ñoom imaamu Nawawi ba ñoom Abdul Abdul Barr rahmatullahi ak ñooñu waaye ma waxam jii nii mu wax wax la ju ne amul doole wa sahihu lii dëgg maa ko wax man boroom awnul maabud laa wax anna kullu isbalin min al maxiila bépp biri yére ci suuf loolu ci puukaréw la bokk in faalahu qasdan bu dee waa ji da koo def ngir lan ngir jublu ci loolu waaw mooy képp koo xam daa buubal moom loolu nga ci jub lool la xam na nii loolu lañ doon wax ne la waaye yow Seydina Abu Bakar man ngeen koo tëkkale gaa koy def nii Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu hadis bi lan la wax nee na man dama koy téye dama euh, ko di ko wattu waaye sauf que inattention bu amee bu may dox wala ma ma def benn bu day wadd te bu sama xel demee rek ma këccaat kooku est ce que wax dëgg yàlla lool nag wax dëgg à vrai wallahu taala alam de waxu ñooñ moo gën a dëgg mooy wax bii borom awnul ma'bud di wax al imam al al al al al ibn al arabi al maliki di ko wax te imam al hafiz na xajar traité woon seen côté bu baax leeral seeni seeni seeni seeni dalil ak fi ñu ko teg loolu mooy insha allah mooy li gën a dëgër buubal moom lépp ci yem waaw xuyalaa daa gën a garaaw kese parce que hadith sayna Abu Bakar bi dëgg la mën nañ ne xuyalaa bi la xuyalaa la yonent waaye saa saa ñu ne loolu tudd leen na ah leen ci loo xamante ne nii mooy problème loo xamante ne mooy ce n'est pas que yonent sa alayhi salaam tudd na benn problème boo xam ne moo am ci xuyalaa ka koy ña koy def ngir loolu tax na ne léegi day wane ne kon leneen li ku ko def loolu uniquement loolu kese tax non parce que am na hadith Seydina Jaabir bi mooy bii ñëw bu gudd nga xamante ne nii dane mais pas euh, Jaabir ibnu Abdillah ibnu Sulaym mooy hadith numéro 796 bi nga xam ne mu ngi ñëw foofu yonent bi saat saam bokk na ci lim ko wax dana ko borom bi bëggul al isbal waaw borom bi bëggu ko <laughs> même bu dee gis naa imaamu Shawkaani di ci déema tontu waaye tontoom boobu dese naa dëgg waaw inna allaha la yuhibbul maxiila wa iyyaaka wa isbal izaar fa innaha min al maxiila waaw maa ngi lay moytala ko ngay buubal sa yére sa làmbaayu suuf ndax loolu ci boppam ci maxiila la bokk ci puukarewu la bokk wa inna allaha la yuhibbul maxiila te borom bi bëggul kuy puukarewu kon dane ko rien que ngay buubal sa yére lool ci maxiila la bokk waaw ci maxiila la bokk <laughs> léegi nag ki nga xamante ne képp ku ma ne nag waa léegi xaalu Seydina Abubakar ma ne la waaw kay ku mel noonu kooku bokkul léegi ëndil ma koo xamante ne yow gis nga ñiy buubal ñoo xam ne ni Seydina Abubakar lañ def xaalam def defuñ ni moom waaw dañ koy bàyyi à la longueur de journée wala de la nuit ni ñuy solo ak ñu ne noonu la ñu fi nekk di xëccaatakat dara noonu lañ ko solo te bañ koy sol gis nañ ko ñoo taxaw di ko sol muy laal suuf ñu bàyyi ko noonu di dem seen yoon Seyna Abubakar est-ce que loolu la wax est-ce que ñaar yooyu yàpp nga ne euh, euh, wax dëgg yàlla booy def muqaaran entre deux choses il faut que ñoom ñu niroo ci lépp quoi waaw booy xiyaas di gëndale ay mbir na niroo waaw ba nga ilhaqu shay'in far'in bi aslin li illatin jami'atin baynahuma qiyaas loolu amul fii Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu lim doon def moom ci boppam neen dama koy yëkkati takk ko sauf que bu defee mouvement wala bu ci bàyyiwul xel saa bu gisee muy waaj a wàcc da koy xëcc waaye léeg-léeg comme nit rek nga jekki nekk ci leen na fàtte affaire bi rek kii sa xel dem ci rek nga yëkkatiwaat kooku neru nag ki nga xamante ni moom bi muy génn la mbir mi mel noonu noonu la koy doxaale léeg-léeg sax ñu mel noonu en général boo leen gisee ko wax ñu lay ciibatu di wan ne yow xamoo wala kii daa ñàkk xam boo waaw wax dëgg yàlla lool mooy li gën a dëgër insha allahu taala en tout cas noonu lañ ko gisee li boroom awnul maabud wax ne ma ne waxu imaamu Shawkaani bi wérul waaw waaw mu ne waqad ashba'a al kalaama <laughs> al haafiz ibn hajar rahimahullah fi al fath fa ajaada wa asaab <laughs> waaw mu ne tax imaam mooy mooy liñ gisoon nag ci six cent seize moom lay wax nii ne imaam al al al haafiz mooy amiirul mu'miniin de al imam alxaam na xajar mooy amirul mu'miniina fil hadiis yi saway titre yooyee ñoom imaamu Shuba amoon Seydina Sufyaan as-Sawri <laughs> ne Shuba amirul mu'miniin <laughs> <laughs> baaxoon na ba ne man moom bu ma amee bu ma wuteeg Shuba ci hadiis jiital leen waxu Shuba quoi te xam nga kan mooy Sufyaan ibn Sa'iid as wa man nabi al-Kuufi mu ne ah mu ne Shu'ba mooy amirul mu'minin la wax muy ñiitu njëriñ ñi nga xadis titre <laughs> yooyu nga xam ne moom la amoon ñoom Sufyaan yooyu ñoom imaamu Maalik ñoom imaamul Buxaari imaam al-Haafiz ibn amirul mu'minin Allah non <laughs> <laughs> oh du Haafiz kese de amirul mu'minin maanaam la way mu ne moom nag daal dinay matal waaw wax na ci loo xamante ne doy na laa wax. ci alfath boo demee rafetal na la bu wax te te jub daj na dëgg <laughs> loolu lañ gisoon ci sensé dellul foofu en tout cas wallahu taala alam hadis bi c'était pour que imaam da ko fay indi ngir dëgëral li nga xam ne mooy gisoom que ki nga xam ne daal moom lañu mooy ci xaraam gi fi muy dugge ci xaraam mooy ki nga xamante ne mooy da ko def ala sabilil xuyala waaye budul xuyala moom bu dee lool taxul day nekk loo xam ne lu ñu sibla wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala